alimamu alhafidu an-Nawawi rahimahullahu taala léegi nag <laughs> tey ci jeexal affaire benn bii moo ci des ah benn xadis bii moo ci des kon mooy xadisu ki nga xamante ne nii mooy eh, eh, Seydina Abu Hurayra ba léegi hmm? radiyallahu ta'ala anhu wa arda al imam al hafiz mooy hadith numéro deux cent quatre-vingt-seize mooy dernier hadith ci suñu bunt bi insha allahu ta'ala al imam al hafiz an-Nawawi kon mu ne wa anhu radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala al yadu al ulya khayrun min al yadi as-sufla wabda biman ta'ul wa xayru sadaqati ma kaana an zahri ghina wa man yasta'fif yu'iffuhu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah rawahu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala voilà kon lii mooy xadiis bi nga xam ne mooy bi mujj ci buntu bi waaw al imaamu alxafidu an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne wa anhu mu ne mu ngi jële ci moom ba léegi kooku mooy kan saydna Abu Hurayra radiyallahu anhu an innabi mu ngi jële ci yonente bi alayhi salatu wassalam annahu qaala mooy nee na al yadul ulya loxo bi nga xam ne moo féete kaw di joxe loolu al imaamu Nasaa'i indi na ci bi mu nee xadiis yi moom dafa indi al yarul ulya bi après mu def mais ban ana ban ci kiltal ah, ayyatuhuma as-sufla al al al ulya ak ban mooy as-sufla indi ci ay xadiis yoo xam ne day wane ne bii joxe mooy bi féete kaw bii nangu mooy bi féete suuf. mu ne kon annahu qaala al yadul ulya loxo bi nga xam ne moo féete kaw di joxe xayrun moo gën min al yadi sufla ci loxo bi nga xam ne moo féete suuf di nangu di jël mooy kon kiy joxe moo ëpp daraja fa yàlla kiy jël loolu ci en général voilà wabda te na tàmbali nag booy joxe na nga tàmbali bi man taawul ci ki nga xamante ne moom ngay du moom ngay moom la borom bi def nga war koo dundal waaw na tàmbali ci ki nga xam ne moom ngay dundal mu ne moom la boroom bi def gàll la ak dundam mu ne wa xayru sadaqati li gën nag ci sarax li gën ci dépense booy def ma kaana an zahri ghinan mooy loo xam ne yow ba nga koy def daa fekk nga doylu ba pare waaw bul jël loo xam ne yow nécessité la ci yaw nga dunde ko nga jële ko jox ko après di sukuraat déedéet wala toog dëkk yalwaan jël place waaye ngeen déedéet an zahri loo xam ne ca gannaaw xinan ba nga woomalee ba say soxla yow ak ñi ñu la gàll ba nga ko fajee ba pare ngay saraxe ginnaaw loolee loolu mooy li gën mu ne waman yastafif képp koo xam ne sàkku na da tamit di def lépp ngir téye boppam waaw di sàkku ci boroomam téye kanam ba alalu nit ñi du ko dugal ci fukkale ak bënnale di leen xool di yukkamteku ci li nga xam ne moom la borom bi defal ñeneen ñi waaye mu téye sa nafs diiñ waaw mu ne ko def loolu la yu'iffuhu Allah borom bi dina ko may dignité waaw waaw képp ku téye sa bopp sàmm sa bopp sa di jéem a sàmm tey sàkku sa borom defal lool sa borom dina la may nga mën a sàmm sa bopp waaw loo ñàkk-ñàkk li wolof yi naan mara naan du la taxut naanum póotit sa borom dina la ci dimbali waman yastawni képp koo xam ne doylu na ci li ko borom bi defal ak lu mu néew néew néew kooku yughnihillah borom bi dina ko woomal waaw te so <laughs> mu ne hadis bi rawahu solo na ko al Bukhari al imam rahimahullahu taala voilà <laughs> Allahu akbar Allah la ilaha illa Allah masha allah kon lii mooy xadiis bi lii mooy xadiis bi léegi laaj bi mooy est-ce que al imaamu al-Buxaari Muhammad ibn Ismaayil ibn Ibraahiim ibn al-Mughiira ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Buxaari rahimahullahu ta'aala est-ce que moom dong ko solo hadis bii nii euh, imaamu Abu Daawuda solo na ko rahimahullahu taala naga noonu al imaamu Muslim ibnul Hajjaaj solo na ci lenn benn côté boo xam ne euh, mooy fa muy wax ne euh, kii sauf que du même terme yi ah li naan sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul la an yaghdu ahadukum fa yahtib al-adhari fayatasaddaq wa yastagni bihi mina an-naar khayrun lahu min an yazala rajulan a'daahu wa mana'a dhaalika fa inna al-yada al-'ulyaa afdalu min al-yadi as-suflaa wabda' biman ta'uul waaw kon loolu noonu al imaam al euh, muslim indi na xadis boobu imaamul Buxaari rahimahullah du ko indi fu bari waaye mata euh, euh, benn côté bi rek la indi waaw. waaw ah, comme fi mu ne ci kitaabu zakat kon al imaam al Buxaari kitaabu zakat baabu laa sadaqata illaa an zahri inan mu ne haddasanaa Abdaan mu ne ko ñu nettal mooy Abdaan muy Abdallah ibn Usmaan ibn Jabala ibn Abi Rawwaad Abu Abdirrahmaan al-Ataki al-Marwazi rahimahullah qaala Abdaan foo ko dégg axbaranaa Abdullah mooy Ibn al-Mubaarak qaala mu ne axbaranaa xabaare nañu Abdullah muy Ibn al-Mubaarak ibn Waddaah al-Hanzali at-Tamiimi Abu Abdirrahmaan al-Khuraasaani al-Marwazi rahimahullahu ta'aala an Yuunus moo ko jëlee ci Yunus ibn Yazid ibn Abi Najjad rahimahullahu ta'ala al-Ayli wa Abu Yazid rahimahullah an az-Zuhri moo ko jëlee ci al-imam az-Zuhri bi Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab az-Zuhri Abu Bakr rahimahullah wa akhbarani Sa'id ibn al-Musayyib mu nekk ma nettali mooy Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazan ibn Abi Wahb ibn Amr ibn A'id ibn Imran ibn Makhzum al-Qurashi al-Makhzumi annahu sami'a Aba Hurayrata radiyallahu anhu yaqul an nabi sallallahu alayhi wa sallam qaal xayru sadaqati ma kaana an zahri ghinan wabda biman tahul ñii la ko al imam al Bukhari yu rahimahullah solowi fii waaye bi nga xam ne lii nii imaamu imaamu uh, an-Nawawi indi dëgg dëgg fii ne rawaahul Bukhari imaamul Bukhari indiwu ko ni mu mate ci Seydina Abu Hurayra ah radiyallahu ta'ala anhu Eh, mooy kaddu yi mu indi fii kaddu yi mu indi fii indiwu ko entièrement imaamul Buxaari yi jële ko ci Abu Hurayra Seydina Abu Hurayra wax nañ la li li nga xam ne noonu la ko noonu la ko moom al imaamul Buxaari al imaamul Buxaari rahimahullah xayru sadaqati ma kaana an zahri ghina wabda bi man ta'ul waaw indi na beneen boo xam ne afdalu sadaqati ma taraka ghinan wal yadul ulya xayrun min al yadis sufla wabda bi man ta'ul taqulu almar'atu imma an tut'imani wa imma an tutalliqani wa yaqulu al-'abd at'imni wasta'milni wa yaqulu al-ibn at'imni ila man tad'uni faqalu ya aba hurayra sami'ta hadha min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qala la hadha min kiisi abi hurayra waaw waaw mooy ci kitaabu nafaqaat baabu wujubi nafaqati ala al ahli wal 'iyal Seyna Abu eh, eh, Imaamul Buxaari rahimahullah Seyna Abu Hurayra Abu Salih eh, as-Sammaan moom moo ko az-Zayyaat Zakwaan Abu Salih as-Sammaan az-Zayyaat al-Madani ne moo ko jëlee Seyna Abu Hurayra mu ne qaala an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dana Yonent bi saa saam dana as-sadaqatu gis nga sarax dëgg-dëgg maa taraka ghinan mooy loo xam ne daa bàyyi dara mooy ak woomal nga woomal ba pare door a sarax wal yadul ulya woomal nag waxuñ nga nekk milliardaire ba millionnaire ah non. mooy nga am loo xam ne yow dina la mën a li nga ci mën a dund di nga mën a dundal ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoom la bàyyi la mais du ne ma bon am naa lool mais tout le temps ngay gis ne yow yow t'es pauvre temps ah. bi féete kaw xayrun moo bi man tàngo luy la ne la yonent ma ne saa saa wax léegi waxee li mu continuer ne nag taqulul soxna si lii lay wax waa ji imma am tut'imani bu ko lisaanu lam nañam waxulit xaalam li lay wax waaw imma an tut'imani naan jëkkër ji su waa nga dundal ma wa imma an tutalliqani wala nga nga nga nga fase ma wa yaqulu al-abdu jaam bi mu am nag naan ko at'imni waay dundal ma waay jox ma ma lekk ndax maa ngi waaj a dee waay wastamilni bu ko defee nga nga nga liggéey loo ma ma mën a nekk ci sa liggéey wa yaqulu ibnu doom di naan at'imni waay bàyyi waay waay jox ma la lekk ilaa man tad'uni ilaa man tad'uni ci kan nga may bàyyee kan nga may lege kan nga may bàyyee fa qalu taalibe <laughs> yi ne ko Hurayra mais Abu Hurayra fa kay baax nga Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wax ay xaalal eh, eh, eh, <laughs> taqulul mar'atu yooyoog yaqulul abdoog yaqulul ibnu mais loolu yaa ko dégg kenn anti balay saa mu ne leen déedéet ah lii bokkul ci li wax lii yonent balay saa hada min kiisi Abi Hurayra laa wax <laughs> lii ci sama xam-xam bi ma jànge ci hadith bi moom laa leen wax nii. waaw <laughs> waaw <laughs> ci sama kees gi sama xam-xam sama wi'a'u xam-xam fi laa ko tibbere yonent saa saab lële ca kaw la waaye li ci juum nii man maa ko ci wax waaw <laughs> waaw mu ngi noonu moo tax imaamul Buxaari rahimahullah dëgg-dëgg indiwul kaddu yi nii kaddu yi mooy jële ko ci Abu Hurayra Seydina Abu Hurayra indi na ko nag jële ko ci Hakim ibn Hizam Sayyidina Hakim ibn Hizam ibn Khuwaylid ibn Asad ibn Abd al-Uzza fay saate bi ka mais kooku bokk Sayyidina Zubayr ibn al-Awwam jaajëf barki yàlla la waaw fay <laughs> wax nga dëgg Zubayr kii <laughs> nu mu naan Zubayr ah muy eh, Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid ibn Asad <laughs> Hakim ibn Hizam ibn Khuwaylid ibn Hazm eh, ibn Asad kon gis nga ay mbokk lañu wax nga dëgg non vraiment tey sayyidatu Xadiija sax laa doon xaar nga génne foofu ndax ñoom ñooy mbokk lañ Xadiijatu bint Xuwaylid Xuwaylid moo jër say moo jër sayyidatu Xadiija moo jëru Awwaam ah, bi jël sayyidina Zubayr waaye Xuwaylid ci boppam moom moo jur Xizaam mi jur Hakim nga gis kon Xizaam sayyidatu Xadiija ak ki nga xamante ne nii mooy Awwaam ñoom ñépp ñoo bokk baay waaw Hisaam daal jur Hakim ah Awaam daa jee Seydina Zubayr ah Kanta ah Sayyidatu Khadija moom mooy yaayu jullit <laughs> voilà kon mu ngi noonu seen bàjjan la woon ah <laughs> kon an Hakim ibn Hizaam Hakim mi Sayyidatu Khadija bàjjanam la woon ndax euh, seeru baayam la woon. waaw Hizaam ak Sayyidatu Xadiija ñoo bokk baay ak Awaam mi jur Sayyidina Zubayr radiyallahu anil jamii mu ne waaw Hakiim ibn Hizaam moomu nag moom annahu radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala al yadul ulyaa xayrun min al yadi suflaa wabda biman ta'ul wa xayru sadaqati an zaari ghinan wa man yastafi yu'fihi Allah wa man yastagni yughnihi Allah gis nga mu ngi nii wa an Wuhayb mu ne nag imaamu Buxaari ñu ko indi lii lii la jëte wa an Wuhayb te jële nañ ci Wuhayb muy Wuhayb ibn Xaalid ibn Ajlaan al-Baahili Abu Bakr al mooy borom Karaabis wax nañ ko fan yee saahibul Karaabis al-Basri qaala mu ne axbaranaa Hishaam mu même càllale bële xam nga imaamul Buxaari càllale bi ñu la wax nii waxuñu na ko waaw mooy baabu zakaat baabu laa sadaqata illaa an zaahirihaa wa ne haddathanaa Muusaa ibn Ismaa'iil at-Tabuzaki Musa ibn Isma'il al-Minqari at-Tabuzaki al-Hafiz Abu Salama gis nañ ko fan yee qaala mu ne haddathana Wuhayb mooy Wuhayb ibn Khalid min la Ulayy ibn Ajlan al-Bahili sahibu al-Karabis al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Hisham muy Hisham ibn Urwa ibn Zubayr an abihi mu jële ko ci Urwa baayam moom Hisham ah, ah, Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ah mu ngi noonu an Hakim ibn Hizam moo ko jële ci mbokkam ne di Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu nabi sallallahu wa sallam loolu mën di xadis bi ñu wax sànq après bi mën dee xadis boobu te moom la imaamu Nawawi indi fi mu ne wa an Wuhayb tàllale bii maa ngi koy jëlee ba léegi xadis bi ci Wuhayb ibn Xaalid radiyallahu ta'ala anhu rahimahullah sahibul karabis qaala boobu moom mu ne axbarana Hisham Hisham ni wat Wuhayb fële imaamul Buxaari ci Muhammad ibn Ismaïl mooy da koo jëwaat Muusaa ibn Ismaïl at-Tabuzaki même da ko am ci ñaar ka Wuhayb jële ko ci Hisham même foofu ñoo ko bokk qaala axbarana Hisham an abi mu jële ci baat Seydina Zubayr euh, Urwa ñoo ko yem an Abi Hurayra au lieu mu ne an Hakim fii mu ne an Abi Hurayra <laughs> alhamdulillah mu jële ko Seydina Abu Hurayra mu ne radiyallahu anhu bi hada comme hadis mel nii loolu moo tax mu ne rawaawu kon loolu la waaye terme yi li mu ko ëndee mu mat ci Seydina Hakim bi radiyallahu ta'ala an il jami' léegi kon ginnaaw loolu <laughs> biñ gisee loolu kon xadiis bi mooy suñu boro yonent bi sallallahu alayhi wa dañuy wax fii lu amati solo mooy dépenser al yadul ulya comme li al imaam an-Nawawi eh, eh, imaam al an-Nasa'i wax nañ la ko moom leeral na foofu al yadul ulya léegi mu indi beneen bunt ne waaw léegi kan lan mooy yadul ulya mooy ban mu jële ci Taariq al-Muhaaribi rahimahullahu taala mu ne ñun dañoo ñëw ah al-Madinata qadimna al-Madinata fa idaa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhu ñu fekk Yonent bi alayhi salaam qaa'imun mu ngi taxaw ala al-minbari yaxtubu an-naas di xutba nit ñi wa huwa yaqul mu nga al-yadul mu'ti al-ulya yat loxo bii joxe al-ulya bi féete kaw waaw wabda bi man ta'ul te tàmbalil ci ki nga xamante ne nii moom ngay dundal waaw. umma ummaka sa ndey wa abaka sa baay wa ukhtaka sa sœur wa axaaka sa frère thumma adnaaka adnaaka mukhtasara ginnaaw ki nga xamante ne ni mooy ki la gën a jege jàpp ki la gën a jege ci askan voilà léegi fii lan lay leeral mooy ay yadul ulya nee na yonent way sa sanda na yadul mu'ti al yadul mu'ti al ulya loxooy kay joxe moo féete kaw kon ñu xamee ci kon loolu le hadith sayna Tariq ibn abdillah al-muharibi al-kufi radiyallahu anhu loolu yonent bi alayhi salaatu salaam leeral ne kon ndax loolu borom xam-xam yi dañuy wute loolu wute la waaye darul ulyaat sufla ban la ci mais lii daa leer nañ que ne boobu mooy bi nga xamante ne mooy bi nga xam ne mooy joxe kon nag mu ngi noone ne ah, loolu leer na insha allahu taala ta Seydina Abdallah léegi bii wane ne yadu sufla kon tey bu dee xam nañ ko ñaar la <laughs> bii joxe bu la nee al-ulya mooy bii joxe kay al-mu'ti al-ulya waaye al imaamu Nasaa'i moom dafa man yi imaamu Nasaa'i moom mooy dugg ci liñ yu sew sew yi moom sunanam bi loolu moom dajee kii mooy day liñ bët dugg ci biir waaw mu ne ah kitaabu zaka al yadu sufla waaw muy wane lan mooy yadu sufla mu ne axbarana Qutaybatu ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif al-Balkhiyu al-Baghlaniyu Abu Rajii an Maalik mu jële Maalik mi nga xam ne mooy ibn Anas ibn Maalik ibn Abi Aamir al-Asbahi imaamu daaril hijrati boroom ngir mi an Naafi' mu jële ci Naafi' mawla Abdullah ibn Umar ibn al-Khattaab radiyallahu anhumaa an Abdullah ibn Umar anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala huwa yadhkuru sadaqah wat-ta'affufa anil mas'ala al-yadul ulya khayrun min al-yadi as-sufla wal-yadul ulya al-munfiqa wal-yadu as-sufla as-saa'ila voilà mu ne loxo bi eh, fekk mu ne al yadul ulya loxo bi féete kaw xayrun moo gën min al yadi sufla ci loxo bi féete suuf wal yadul ulya bi féete kaw al munfiqa mooy biy dépensé biy joxe wal yadu sufla bi féete suuf al sa'ila mooy biy laaj voilà kon loolu leeral la yii yëpp day leeral lan te ne al yadul ulya ak al yadu sufla kon yonent bi alayhi salaam bu ne fii ci hadis bi al yadul ulya xayrun mooy kiy joxe am na gëneel gum am ci kaw ki muy jox waaw ndax moom mbir mi day jalgati waaw day jalgati waaw moo tax yu bari moo tax euh, diine ju ñàkk tout tout le temps loolu euh, du du loolu mooy objectif parce que bari na chantier yoo xam ne bu alal amul ñi ko séq amuñu alal du dox waaw boo gisee projet jullit ñu bari mu càng mooy ñàkk lool la a des donneurs ñoo xam ne pare nañ di ñuq ci seen poche yi di def wala seen compte bancaire yi di def te yàlla tax voilà kon nag ki nga xam ne nag moom la borom bi def muy joxe kooku loxo boobu mooy bi féete kaw mooy ngëneel gi mu am mu ne moo gën xayrun minal yadi laa waaw moo gën bi nangu waaye wabda bi man ta'ul boo ñëwee nag bay joxe na nga xam les priorités les sens des priorités xamal li nga war a njëkk a def tàmbaleen ñi nga xam ne borom bi tabaraka wa taala ñoom la def nga leen di dundal alladina ah yalmizuka aw talzimuka sadaqatuhum ñi nga xamante ne boroom bi daa jël teg ci sa loxo yow ni nga mooy yaa yor seen charge yaa leen war a dundal waaw wa sadaqa mooy ci njaboot gi bu dee ko am soxna mooy war a soxna ay doomam ay waajuram bu dee ne ñoom amuñu lu leen dundale mais yonent may saasaam hadith sayna imaamu Nasaa'i bi ñu gisoon mooy ki nga xamante ne ni moom kese la moo tax tuddul sax boroom kër gi tuddul sax soxna si waaw mu ne ko tàmbali ci sa baay sa yaay sa baay ak ñooñu célibataire nga comme yow fay ah booy kii ah Euh, sa yaay sa baay yooyu deel tàmbali ci ñooñ sa frère nga dimbali leen mooy nekkul ne dafa war ci ñooñu sa frère ak warul voilà mais mooy tàmbali kooku def fa lu baax moo gën nga koy def feneen waaw rappelle-toi de Samba Allah <laughs> <laughs> waaw kon nag kon tàmbaleel ci ñi xam ne ñoom la borom bi def sa charge seenu dundu ci yow la ko teg nga war koo war doon ko jottalil nga xam ne yow du yaay source bi déedéet yow foste nga borom bee ko jaarale ci yow rek mu ne wa ghayru sadaqa wi gën nag ci sarax yooy def dépenser ma kaana an dhahri ghina mooy loo xamante ne nii da ngaa doy loo pare waaw mënoo ñëw yow joxe loo xamante ne nii da nga koy joxe comme lu ñu waxoon sànq ba pare tomber dans le coma quoi toog amatoo loo lekk yow benn lan nga yor loolu sax jox ñëw kebab sax ëpp na loolu léegi yow loo xamante ne nii man nga cee am tablette am nen nga am ko dund boo ko ñëwee joxe ko doo am dara après ba pare bu dee mën nga koo muñ <laughs> faire avec te du la wàññil dara ci jaamu yàlla gi ngay jaamu te doo ko jooytu fenn du ci sa wax du ci say xaal ba nit ñi gis la di la di la yéene sarax waaw bu dee mën nga lool très bien essayez waaye bu dee mënoo lool bu ko fi joxe ah. non bu fi joxe ba pare dem di di tàllal loxo wala da koy def ak sa xaal wala ba pare nga loof mënatoo dara toog rek ah, di dee deelu alors que yow yi nga yoroon nga la yàlla joxoon na lu loolu dund nga ñëw jox ko déedéet moo tax fële mu ne ko wabda bi nafsika tàmbaleel ci sa bopp summa bi man taw ginnaaw gi nag nga door a jàll ci ñi nga xamante ne nii mooy ñoom di dundal waaw ndax qu anfusakum wa ahlikum fegal leen seen bopp d'abord wa seen njaboot dóor a ñëw ndax bala nga ne naam ne fa waaw kon nag wa xayru li nga xam ne mooy sarax bi gën mooy makaana kaana an dhahri loo xam ne day nekk ginnaaw bi nga woomalee ba pare waaw waaw yow waaye ñi ngay dundal ñoom itam ñu nekk à l'abri du besoin la nga leen war lool nga jox leen ko dërëm boobu boo ko jëlee war leen koo jox jox ko keneen la ngay def tudd lu baax bàkkaar lay jural ndax lan kafa bil mari isman an yudayya man yaqut moom lañ gis sànq doy na bàkkaar ci ki nga xamante ne ci nit ki muy neenal ni négliger ka nga xam ne moom lay dundal la mu ko waroon a dundal waaw mu ne nag yonente way sa sa wax lu leer lu am solo wa man yasta'fif <laughs> képp koo xam ne dafa téye boppam sàkku ci boroomam mu euh, digne de nafs quoi du nekk comme li ñu waxoon di yuqamte ko boroom alal yi nekk seen lees bot seen deni wii wii ah nekk seenu dunguroo seenu ganaaru di leen maral seen tànk yi ngir ñu jox ko dara waaw to langal leen ko kese doo ko doon de mu ne bul doon lool waman yastan fi képp koo xam ne boroom bi teg na ko euh, dafa nëpp mbir yi ci moom ndax inna allaha yabsutu liman yasha'u wa yaqdir mu ngëmal ko am amam moom du jaay ngoram du jaay diineem ndax alal suñu waroon nag ni képp ku def loolu te di ko sàkku ca boroomam te faire sens de retenue di téye boppam lépp loo xam ne daganu ko du yëkkamteku waaye même yi nga xam ne sax dafa dagan keneen a ko moom du ci nekk di ko yëkkamteku li mu yor doy ko mu kii di sàkku boroom bi téye ko ci loolu mu ne yu'iffahu Allah ko boroom bi dina ko may ak téye ba mu a téye boppam waaw waaw dina ko may dina ko garder dignité may ko dignité waaw ndax ñàkk moom warula tax nga ñekki waaw maranaan warulaa taxa naanum póotit ndax wolof yi nee nañ bu robina yu ubbee nga rus voilà kon nag waman yasta'fif yu'iffuhu Allah waaw képp koo xamante nii ah moom de mu ngi sàkku retenu téye boppam kooku la yu'iffahu Allah boroom bi dina ko may loolu le may ko ak ak ak téye boppam ak sàngewu ak téye boppam ak retenu waaw waaw ñàkk na de waaye kenn du ko fekk ci affaire ñàkk fayda yi ak tamit ñi borom alal yi di ko di ko fontoo waka ah di ko sonal ak ah déedéet du def loolu de déedéet wa man yastaghni te képp koo xam ne doylu na li ko boroom bi jox doylool na ko du ko teree fexee am de dina fexee am waaye bu fexee am ba kii li ko borom bi wërsëgale daal mu doy ko ci lay yem du fi nekk rek di yëkkamte ko du xool waa ñoom diw am nañ lii kon man lan moo tax du ma am lii walla kon dama war a am lii déedéet du ko teg foofu waaw déedéet <laughs> mu ne léegi nag képp koo xamante ne doylu nga yughnihi Allah borom bi ne dina la dina la woomal waaw borom bi dina la woomal dina la jox loo xamante ne nii moom mooy lu la doy sëkk waaw wari waxoon nañ la ñoo xamante ne amuñu lu ñu gàññ lu ne gàññ de waaye soxla bu am mu faju <laughs> am ñoo xam ne yor nañ lu bari waaye seen benn soxla seen benn soxla fajuwul <laughs> léegi kan moo ëpp doole ci ñaar ñooñ kan moo ëpp kan moo gën le xaal ah ki nga xam ne nag moom ay soxlaan day faju même bu dee amul lu ne gàññ waaw moo tax te kii di doylu borom bi doyloo ko mooy li ëpp doole la koy may mooy xinan nafs comme ni yonent bi alayhi salaatu wasallam waxoon yàgg nañ ko tudd hadith sahih xay ni boobu sayna Abu Hurayra ba léegi mu ne yeneen tubaab yi saa saa am nee na laysa al-ghina an kasratil arad walaakin al-ghina ghina an-nafs yeneen tubaab yi saa saa am ne laysa al-ghina woomal woomle bi an kasratil arad mooy koo xam ne daa bari lu mu ci marchandisum àddina alal yeeg magasin yeeg way jet privé yeeg oto awa yow camion waaye oto yeeg transporteur import export alal yi da dajal mu ne loolu du du mooy mooy mooy ku woom le ne <laughs> lépp richesse du loolu du duggee ci bari dajale ci alalu àddina poñeetum àddina walakin waaye dëgg-dëgg walakin al ghina la vraie richesse mooy lan mu ne ghina nafs koo xam ne bakkanam moo riche waaw mooy koo xam ne kenn du ko jënd kenn du jaay kenn manu la tax bam jaay diineem ndax alal waaw waaw waaw comme ni nga xam ne suñu réew yi ni muy def <laughs> ah kufaar yi foofu lañ leen jàpp waaw yéen ngi nii da ngeen bari chômage da ngeen a kii am ngeen ay infrastructure bu ngeen bëggee ñun waa euh, PAM programme alimentaire mondial wala waa UNESCO wala waa banque mondiale wala waa FMI di leen di leen di leen financer libérer les mœurs mooy ubbi leen seen plage yi ubbi leen kii. dudd ko libéralisation dugal leen ay loi contre les discriminations des minorités façon yooyu mooy yépp loo xam ne da ngeen koy bañ naan seen ngor ak seen diine dindi leen bu ngeen dindee rek ñu commencé indi suñuy fond nga gis ni ñuy njëkkalantee ndax ci yooyu di dugal ay loi yoo xamante ne nii daraay intérêt réew mi taxul waaye intérêt les bailleurs de fonds club de Paris ak FMI e, banque de banque mondiale ñëw leen ko dig ne nag ñun moom suñuy suñuy dépense daa suñuy suñuy financement daa am lu muy laaj te loolu mooy li ci kaw loolu ngay def ba pare te yow intérêt yi dette bi mooy ëpp fuuf dette bi nga war a fay ay ay centaine d'années doo ko fi waaw ba pare nga ñàkk ci sa ngor ñàkk ci seen mër si yàq seen dëkk lu tax parce que ñoom amuñu euh, richesse bi tax ñuy wax mooy gina nafs waaw waaw nga gis ñoo xamante ne ñoo bari le comme Occident waaw tali yi baax na hôtel yaa ngi fi gratte yi yépp a ngi fi waaye li ñu ñàkk mooy la vraie richesse mooy richesse nan nas waaw waaye nag le pire ci ñoom nga xam ne mœurs yu baaxul loi yu yu yu bon la dugal di ko comme ay bàyyi ma seen bànneex kese seen bànneexu biir seen bànneexu làmmiñ seen bànneexu pëy jeex na loolu ak seen bët ak seen nopp jeex na loolu la ñuy dundal jeex na fu mu leen ñor ñu dem waaye am nañ richesse bu biti bi nga xam ne mooy bu ndaw bi mais le pire nag mooy jullit bi nga xamante ne nii yow te africain wala arabe wala asiatique wala yooyu nekk koo xam ne non seulement wala européen sax amoo yow amoo ba pare ñàkk nga àddina ba pare amoo rina nas doy ci sa bakkan mooy ñàkk yow moom yow moom moom yow lépp nga perte xasira dunya wal axira kooku perte na àddina ak alaaxira jaay nga sa ngor xoolal suñu réew yi dañuy jaay seen ngor jaay seen diine jaay seen yépp ngir ñu financer leen mais est que tax na ba léegi ñu émergence amul émergence amul yooyu ay discours kese la waaw te yàq nga fi entre-temps dikkoy sa waa sa waa gox sa waa réew yépp yàq nga leen dugal fi ay mbonte yoo xamante nii pour mu deñaat fii <laughs> daanaka daanaka miracle lay doon xanaa léegi ngeen dina ñàkk xanaa benn puk benn ay mbooloo su ndaw ñooy accaparer lañ leen jot a jox la fa gaa yi jot ñu ne ko tungaañ def waaw xoolal loolu kooku ñàkkul àddina ak alaaxira lu tax parce que amul ghina nafs moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam ne laysa al-ghina an kasrati al-gharad al-arad al-ghina ghina ghina nafs waaw <laughs> oh. mbir mi kenn du ko xamee bari alal ak na néewle ko waaw ah moo tax Seydina Abu ne yonent bi alayhi dane ma te imaam Ibn Hibbaan moo solo nee na yonent bi alayhi dane ma yaa Aba Zar atara wala atura kasratal maali huwa al-ghina qultu na'am nee yeneen tubaab yi dana ma yow Abu Dhar est ce que yaakaar ne est ce que da ngaa yaakaar ne njortu ne bari le alal mooy mooy richesse mooy ak woomal qultu na'am ma ko ah waaw yeneen tubaab yi man de loolu laa xam. qaala nee na wa qillatal maali al faqr nee léegi kon yow Abu Dhar dama laajaat léegi nga gis ne kon néew alal mooy ak ñàkk qultu na'am ma ko waaw. ya rasulallah ya baal yàlla sallallahu alayhi wasallam qaala nee na ma nag mu ne ma déedéet innama al ghina ghina al qalb wal faqr faqru al qalb <laughs> mu ne ma Abu Zarr li nga <laughs> waaw mooy da ngaa juum sur tout le plan <laughs> waaw innama al ghina gis nga dëgg dëgg woom koom richesse ghina al qalb mooy koo xam ne xolam moo doylu waaw boroom xol bu doylu kooku woo am richesse wal faqru kanta ak faqrul bi moo xam ne mooy koo xam ne xol bee ñàkk mooy dafa ñàkk ak doylu foofu te ñooñu mooy man ngaa am lu nekk mais tout le temps mu ngi yëkkamteku ci leneen moo tax képp képp kuy l'islam yarul wala fitna gala borom bi mooñe mu deñ loolu mu deñ fekk mu deñ mu deñ yow loo mën a am du la doy loolu moo tax nga gis waaye sa waay gi mu doon dañ lay nekki di këccoo ay kii nii parce yaa xamul parce que waa ji rinal qalbi la amul muy rinal nafs amu ko il faut mu seet leneen lu mu gis moo la yonent way saasaam ne woon ci beneen kii bi ne maa mala <laughs> du feesal biiru aadama bi illa turaab dul suuf mooy ñu suul ko biir bi fees jàll ak suuf suuf si wër ko loolu kese tax mu mu yem waaw law kaana libni aadama waadiyaani min dahab bu amoon ñaari montagne ci ci ay or lépp lu toll ni oot ñaar mu am ko ci ci woor konoonte kon mu muy séentu di yëkkamte ku ngir am beneen waaw lu mu am rek waaw il faut xool leneen waaw waaw fa ma qada arabun illa ila arab <laughs> fu projet jeexe mu dem ci beneen waaw xol bi yëpp da gis benn jamono moom lépp non c'est ça terrain bi ma am moom bu ma ko yëkkatee bu ma kiiwee tabax def lii kii mu def ko ba lépp pare laata muy pare am na yeneeni projet feneen <laughs> nga naan waa sawaay mu foog ni lii rek mu déedéet mu ci yooyu balaa mu ngi wax ci yeneen noonu lay def nag ba malakul mawti ne ko nag stop jeex na <laughs> fii mu ne nga bëggatee nga ñàkkatee bëgg moo yem mooy da ngay da ngay dem parce que sa bés jot na waaw loo gisee léegi nag ñu dugal ko biir suuf sotti ko gas sotti ko fa suuf mu ne teg loolu kese mooy feesal biir ma malaa batna ibn aadama wi'a mooy sharru wi'a mooy bi gën a yées <laughs> mooy lo <laughs> suuf kese loolu nag mooy ki nga xam ne yarub l'islam amu ko dignité amu ko richal euh, euh, euh, al qalb wala ghina an nafs amu kon nag mbir maa ngi noonu <laughs> kon lii ci kaw ni alhamdulillah ci la al imaamu daal di tëje buntu bi kon ñu gis eh, sara eh, joxe ji dépense ci njaboot gi ni mu amee solo ba yonent may saa saam ne bii joxe moo gën bii nangu waaw loolu nag du ak gëneenu voilà léegi kon yéen voilà da ngeen maa war a reconnaissant di ma ciy bu buñ ko defee baax na buñ ko deful sa yoon newu ci defoo ngir ñoom borom bi ngay jëflante la travers ak ñoom waaw <laughs> waaw te lii farata la ci ñenn ñi ci ñoom comme li la imaamu Nawawi waxoon ne xaal ulama ñenn ñi farata la ci ñoom ñenn ñi dañ koo sopp waaw waaye loolu lépp bu mu la lu mu la kii rek bu mu tax nga ne man nag dootuma def parce que saa yi damay fontoo ko waa déedéet idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim jañal li gën a rafet ak lu ñaaw liñ lay def waaw boo yàggee def lool ka nga xamante ne nii sa digganteeg moom daa am ak ak ak noonoo dina nekk koo xam ne sa xarit lay mujj doon bu tar tàng jër ci sopp gi nga xam ne moom la la sopp voilà kon nag mu ngi noonu kon